baada a'uudu billahi mina shaytaani rajiim liyashhaduu manaafi'a lahum wa yadkuruu isma allahi fi ayyaamin ma'luumaatin 'alaa maa razaqahum min bahiimatil an'aam fakuluu minhaa wa at'imul baa'isal faqiir kon ñu ñëw ci laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk bi ak juróom ñett kon ñu ngi woon gisoon nañu bi nga xamante ne nii ci la boroom bi tabaaraka wa taala waxoon seydinaa ibrahimul xalil alayhi salaatu wassalaam ngir mu defar daldi kaaba gi daldi koy laabal daldi koy sellal ñi la ngi nga xam ne ñooy ñëw di fa tawaaf waaye di fa taxaw waaye di rukkoo ak sujjóot nee na te nga di yëgle daldi yëgle ci aj gi nit ñi nag dinañ la dikkal ak seeni tànk ñii di dox wa ala kulli daamirin nag bépp gëléem goo xamante ne nii moom mu ngi jóge yatiina dinañ la dikkal min makaanin kulli fajjin amiq ci yoon yoo xamante ne nii yu sore sore sori lay doon moo tax gëléem yooyu dañuy sonn lool mooy daamir nga xam ne ndax dox gu ñuy dox fa ñu jóge mooy loolu mooy moyen de transport yooyu ak yeneen comme li mu waxoon ne wa yaxluqu ma la ta'lamun te borom bi dina moom bind na yeneeni façon wu war waay yoo xamante ne nii xamagu ngeen ko léegi nag fii la ñemoon ñu war a continuer mu ne li yashhadu léegi nag boo yëglee yow seydina alxalil alayhi salaatu wassalaam nit ñi dikkal la jóge ci yoon yu soriya ak gox yu soriya ana ngir def lañ la mu ne li yashhadu ngir ñu teewee manaafi'a lahum li nga xamante ne nii mooy seen njariñ li nga xam ne moo leen ñeel yi leen borom bi tabaraka wa taala defal foo fële ca kaaba ga nga xam ne njariñu àddina ak alaaxira la nga xam ne lépp la képp koo xam ne dañ faa dem aj ba pare bu la neexee nga daal di commerce comme ni ko suñu boroom waxe ci suuratul baqara suuratul baqara waaye it comme mooy da ngay am li nga xamante ne ni muy jaamu sa boroom doxal yi nga xamante ne moom la la sa boroom daal di digal waaye it man nga faa dewtaale lépp loo xam ne mooy lu dagan la loo xamante ne ni ci sa wàllu àddina kon mu ne wa yadhkuru smallahi da pare nag ñuy tudd turu yàlla azza wa di ko bakk di ko tudd foo fële fii ci ay bés yoo xamante ne ni maalumaatin nu ñu xam la ala ma razaqahum ñu koy tudd di ko sant nga xamante ne nii ci kaw lim leen wërsëgal min bahimatil an'am ci li nga xamante ne mooy jur gi ci gëléem yi xar yi ak ak bëy yi nga xam ne ñoom lañ fay rendeeg gëléem yi ak ak ak nag yi ya ñu fay loj mu ne fa kulu bu ngeen ko lojee nag foo fële te bu ngeen koy def nag na ngeen ci tudd kuudu turu yàlla ku ci tudd beneen tur wala boole turu yàlla ak leneen mooy medd la dee mu ne fa kulu minha bu ngeen paree na lekk ci lool lële mooy loolu la ngeen rendi na ngeen ci lekk dee wa at'imu te na ngeen leel dal di jox mu lekkal ba'isal faqir ki nga xamante ne dafa tar ci li nga xamante ne mooy ak ñàkk ba aajo woo ko nangeen ko ci jox summa ginnaaw gi summa liyaqdu tafathahum ginnaaw gi nit ñi daal di dindi li nga xamante ne nii mooy tafasahum mooy yi nga xam ne seen poussière gi leen daloon li nga xam ne yi nga xam ne ay lu setul la nekkoon ci ñoom nga xam ne dañuy poussière bu ñu ajee seen karaw yi ñu mañ koo wàññi ginnaaw bi nga xam ne ci la ñuy def loolu lépp dinañu ci ñëw insha allah kañ law ngay def watu watu bi ak dagg weyi ak yooyu nga xamante ne nii mooy moom lay wax fii ne tafasahum wal yuufu nuzurahum waaye tamit ñu daal ngir ñu daal di mottali daal nga xam ne mooy seen nidariya wal yatawafu tañu tañu nekk ñoo xam ne dañuy wër di def tawaaf di def mam circumambulation bële boo bële di tawaaf bil bayti daal ci néeg bi al atiq néeg bi nga xamante ne nii boroom bu yàgg bi boroom bi daal di koy nekk loo xamante ne nii moom moo ko wormal daal di koy màggal daal di koy teral muy néeg bu yàgg boo bële di nga xam ne moom la njëkk a teg ngir ñu ciy jaamu borom bi tabaraka wa taala mu ne daalika loolu yee daalika lii mu fi tudd nag waman yu'azzim képp képp koo xamante ne nii màggal naa xurumaatillaahi mooy yi nga xamante ne nii borom bi moo leen ormal daal di leen bëgg ku ko màggal ay ku def lool fa huwa kooku de xayrun lahu inda rabbih moo gën ci moom fa borom bi tabaraka wa taala mooy gëléem yii ñi nga xam ne xar yii nag yeeg yooyu yépp képp koo xamante ne def nga ko ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee ca wàllu aj ga lépp lees fay def ci ñu war koo def ci aj gi ak umra nga def ko defe ko ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di defe woon daal koy jàngalee ta borom bi kese tax mu ne kooku na xam ne loolu dafa huwa xayrun lahu loolu de moo gën ci moom inda rabbihi fa boroomam wa uhillat lakum te nag daganal lañ leen de al an'aamu li nga xamante ne nii mooy jur ji illaa ludul maa yutla aleykum ya nga xam ne moom lañu tudd ci yéen mooy jur ji dagan naa bu lekk ci loolu lay wax bu ngeen leen rendee ci yoonu sharia waaye illaa maa yutla aleykum ba mu des lañu ñu jàng ci yéen mooy yam waxoon ca suuratul maa'ida te bu ñu fa àggee dinañ ko gën a leeral yi nga xamante ne nii al ay mal ay mawquuda yi nga xam ne dañoo nekk yoo xamante ne nii mooy dañoo dañ leen a dóor aw yat ñu daal di faatu wala yi nga xam ne dañoo jóge fu kaw ku kawe daal di daanu daal di faatu mooy lépp loo xam ne daal bi muy faatu ci jur ji moom dafa wala dee naturel mooy dafa jekki faatu loolu moom daganu la lekk loolu lay wax ne illaa maa yutla aleykum kon daganal leen jur ji bam des ni ñu jàng ci yéen de fajitani buur rijsa mina mina lawthan koñ nag na ngeen moytandu ku salte yi taq-taq yi sëriñ yi yi nga xam ne ñoom ñooy indi li nga xamante ne mooy day jural mbugal ki nga xamante ne nii mooy boroom minal awsaani tey tukkee ci xërëm yii mooy xërëm yi nga xam ne waa Quraysh loolu lañ xame woon na ngeen leen moytandiku de bu leen def ni ñoom wajtani bu te na ku xaw la zuur wax joo xam ne wax joo xam ne waxu nar la wax la joo xam ne du wax ju baax du waxu dëgg du waxu loo xamante ne borom bi gërëm na ko te loolu waxoon nañ ko ak tamit di ko seede loolu li ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon di naan alaa wa qawla zuur alaa wa shahaadatu zuur alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen wa shahaadatu jour maa ngi leen di loo di wax wax joo xam ne wax ju la loo xam ne waxu nar la waxu neen la waaye di seede loo xamante ni lu dëgg loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis bàkkaar yu mag yi comme ni ñu ko gise woon walillahi alhamdu wal minna mu ne xunafaa ñu boroom da ngeen daal di coow wooral jéng lépp wëllif lépp jëm ci boroom bi tabaaraka wa taala ghayra mushrikiina bi mooy ngeen nekk ñoo xamante ne nii nag du ngeen ko bokkaale len wa man yushrik billah képp koo xamante ne nii dafay bokkaale borom bi tabaaraka wa taala fa ka annama xarra min as-samaa mu ngi mel ni waajoo xam ne dafa xawwee ko ci asamaan si fa taxtafu tayr bu ko defee picc yi daal di koy këf aw tahwiibihi riih wala ngelaw yi di ko baaje fël di ko di ko tël di ko fëlëg yooyu fii makaanin sahiq yóbbu ko ci bërëb boo xamante ni bu sore sore la mu ne gaa yi bokkaale yàlla moom nii lañu mel moo ko jóge ca kaw di xawweeku jóge ca asamaan sa wala mu jóge quinzième étage di xawweeku nga xam ne gis nga ni muy ñàkke ñàkke yaakaar kene kii dina mucc waaye ni muy nekke à merci des ngelaw et des vents et des ouragans ngelaw li koy fël fu ne kooku mokk ki nga xam ne moo bokkaale bonoom beeyam mooy amul lenn loo xam ne lu koy aar la mu ngi ci danger boo xamante ne nii jamono ju nekk minute bu nekk alkandem la kon nag loola la mu ne daalika mooy nag boo gisee loolee wa man yu'azzim sha'air képp koo xamante ne nii mu ngi màggal li nga xamante ne nii mooy mooy mooy yi boroom bi euh, wormaal muy simbalu diine ji nga xam ne moom moo bëgg ko taxawal ku ko leen màggal fa innaha dëgg-dëgg jëf joo jële min bokk na ci li nga xam ne mooy wane xoluk mooy mooy mooy mooy ragal yàlla ak xol yi de mu ne na leen fiiha ci jur joo jële waaye lakum ñeel na leen fiiha ci li nga xamante ne mooy jur ji nga xamante ne ak sha'air yii nga xam ne moom la leen wax ngeen daal di koy màggal mooy ne ah nekk na ci de mooy nekk na manaafi'u mooy jur ji gëléem yi wag yoo yëlee ay njariñ yoo xam ne ila ajalin musamma yoo xam ne moom ngeen di am ba jamono joo xamante ne nii boo xam ne waxtu woo xam ne moom lañ tudd ngir man ko faa loj wala ngir man ko faa rendi sum na ginnaaw gi ma xilluha mooy jamono heure fa bërëb ba nga xam ne la ñuy lojo géléem ya di fa rendee géléem ya di fa rendee euh, xare ya ak yoo yëlee ca fële ca Makka mooy fan ilal baytil atiq mooy ca Kaaba ga waaye fii ñépp xam nañ ne mooy alxaram bi la ñuy wax mooy foofu noonu mooy waxuñu la këne booy rendi da ngay ñëw ba ci kaaba gi ngay rendi wala nga ñëw fi nga xam ne mooy wa di mu rendi wala foofu déedéet waxuñu la loolu mooy fépp comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax keroog bi nga xam ne ci la def daal di loj gëléemam foofale mu ne naxartuha huna wa minan kullaha manhar mu ne fii laa ko loje ndax minan minal xaram muy mina ci xaram bi la bokk mu ne fii jooje waminaan fépp foofu yépp dafa nekk loo xamante ne fu waay man a rendee rek baax na waaye boo demee léegi gis nga dañoo wut ay abattoir mooy foo xamante ne yu baax yoo xam ne fa ngay dem ngir man faa rendee walla nga jox délégué ñoo xam ne ñoo la koy defal kon nag lii nii laaya yii nii ci la ñuy taxawandi insha allahu taala ngir wax leen mooy bii di ñëw bu soobee suñu borom tabaraka wa taala dinañu wax ci lu gàtt ana naka la aje ndax kat ah dane wa addin nee na damaa wax Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam ne ko yëgleel finnaasi ci nit ñi bil hajj ci aj waaw mais bu yëglee te ñun xamuñu ni ñuy aje bu lool lay doon di kon moo na insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw dinañ gis nan lañuy aje gàtta gàtta gàtt loolu nag defoon nañ ci ay waxtaan yoo xamante ne nii pour aj kese la boo xam ne ñu ngi ko tuddawoon zaadul xujaaj ila baytillahi al haram muy loo xam ne ay audio la ñu ngi ci archive point org foofu boo fa demee di nga am lu gën a yawwa yu gën yaatu ci wàllu aju yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak jullit bi ana naka lay aje soobee suñu borom tabaaraka wa xanaa nag lenn rek loo xam ne moom la ñuy gis mooy li yadkurullaha ngir li yashhadu manafi'a lahum bi ñur ñu seede seeni yéeni njariñ fii ay ayyaamin maalumaat yooyale moo ayyaamun maalumaat mooy yan boroom xam-xam yi dañ cee wuute am ñu ne mooy fukki fan yu njëkk yi ci weeru aj gi muy dul xijja lool benn wax la am beneen wax bu ne non mooy mooy juróom ñeenti fan yi yi nga xamante ne nii ci juróom yooyu mooy ci fukk yooyu juróom ñeenti yi am ñu ne ñu tabaski bi ak ñetti fan yi nga xam ne ñoo ci tegu am ñu ne déedéet mooy ñetti fan yi nga xam ne ñoo tegu ci li nga xamante ni nii mooy bésub tabaski bi am ñu ne déedéet mooy juróomi fan yi te mu ngi commencé yow mu tarwiya mooy juróom ñetteelu fan bi ci aju ci weeru aj bi jëm boo compter ba mu mat juróom loolu lépp ay wax la yoo xam ne yu ci am la am ñu ne déedéet ñetti fan la te mu ngi tàmbalee ci mu arafa lii lépp ay wax la ne ayyaamun ma'luumaat yooyu la